di teqantal ci wàllu yi ñuy feccalee di ko dundale waxtu yi muy bi nga xam ne moom la def ci wàllu xalaat gisoon nañ ci jataay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna li mu waxoon ci seydina alxalil alayhi salaatu wassalaam seydina ibrahim alayhi salaam mu ne léegi nag mu ne yaxsulu bil fikri cam si de dina amee ci xalaat minal yaqiini dina ci am ci kóolute digganteem ak boroomam waxoon naa la fikra ci yaqin la la jëme xalaat gu bari ah ci am yaqin sa digganteeg sa boroom kóolute certitude loo xam ne benn sikki sàkk ak doute ombre de doute du ci am mu ne nag jam si dina am ci xalaat fii saatin waaxida ci benn saa dong fi diini ci wàllu diineem wàllu soobu woon wii tëralinam wii doxalinam digganteem ak boroomam dina ci amee loo xam ne ci benn saa ci xalaat maa loo xam ne lay sa yaxsulu nekkul woon di ko am lahu doon ko am doon ko am mukk walaw abad même bu doon ne dafa joon jaamu jami'a dahrihi mbooleem dundam gi bi xayrihi waaye fekk jaamu yàlla joo jële benn xalaat amu ci abat ba faw waaw mooy li mu mën a am buy saraxe di julli loo xam ne di woor di def ay azkar di dugg ay xalawaat di dimbali jaam yi yooyu yëpp bu koy def fekk da ciy teewlu boroomam ak xalaat daal di woon koy jiitu mu am ci kóolute digganteem ak boroomam yaqin certitude lu leer naññ digganteem ak boroomam loolu de mën na ko am hein loolu noonu gis nga bu dee loolu amul ci xalaat jiituwu ko woon muy jaamu yàlla goo xam ne teewlu amu ci dara amu ci da koy def nii rek ma mécaniquement waaw machinalement da koy def nii rek waaw sinon teewlu ak yooyu dara amu ci mu ne benn to saabum toog xalaat ko ci wàllu digganteem ak boroomam tabaaraka wa taala loolu dina ci amee loo xam ne du jaamu woon yàlla di dundam gi yépp boo xam ne xalaat amu ci du ko ci am mu ne léegi nag bu defee bu ko defee nag lan mooy xew bu boobaa ci sa benn saa boobu nga xam ne moom la xalaat boroomam amee ci loo xam ne bu jaamu woon boroomam dundam gi yépp te amu ci woon te te sikkar te te te xalaat amu ci woon du ko am ci wàllu yaqiin wàllu kóolute digganteem ak boroomam ak certitude lan moo koy am mu ne fa yatayassaru bu ko defee nag ca boobu mu fa tayassaru fa yatayassaru alayhi mu yomb bu boobaa day mu yomb nag alayhi ci moom cam sa ak diinu tëralinu l'islam yu yépp waaw buy julli da koy jëf ak xol bu féex xam ne boroomam lay jaamu xam ne amul lenn loo xam ne moo tax mooy mën a taxaw digganteem ak ah digalu boroomam yi bu koy def kóolute gim ciy am certitude gum ciy am leer gi nga xam ne moo ko ciy dugg moom la am hmm? day tax lépp woyof ci moom waaw ndax ki xam di jëf bokkul ak ki nga xam ne day jëf te xamul waaw kon nag mu yomb ci moom ak diinu yiñ ko sant ci diine yépp day yomb buñ ko nee defal day yomb mu def ko parce que xam na ne boroomam a digle te moom jaam la moom mooy boroom azza wa jalla bu nee baleen du fa nekk di naan ndax xam na ne boroom bi moom moo am sañ-sañ boobu moo am kàttan boobu taman jaam laa ak yooyu waaw mu léegi nag diine ji yomb ci moom mu ne kamaakeem ni nga xam ne bihi lii ma wax nas sa daal dina koy yaxal alfataa cam sa alfatinu ku ku ka nga xam ne moom la xelam sell mooy ka nga xam ne mooy ku ku ku ku brillant ka ku am xel gu ku ku mat ka waaw alfatin muy kan mu ne ibnu Sa'id muy ibnu Sa'id al-Jihbidu muy an-Naqidul Arif boroom xam-xam bu mag ba ka nga xam ne bu ñëwee ci masala day ñi man mooy luñ ñëtu xool li nga xam ne moo ci wér lu ci wérul liñ ci war a teg fee mu teg ko nee waaw mooy al-Jihbidu boroom xam-xam bu mag ba ad-Daymaani te ko joowoo ca dëkk ba ca waa Daymaan alayhi yàlla nekk ci moom sarmadan ba faw rida rahmaani ngërëmu borom bi nga xamante ne ah tabaaraka wa taala ni fees dell ak yërmande nga ne ma waaw kan moo ibnu Sa'id ma ne la man kay dama la ko naroon a laaj nga naan lan dama ne woon naa daaneel laaj la kan mooy ibnu Sa'id al-Jibudu Daymaani miir sëriñ bi di wax radiyallahu anhuma mooy kan nga ne ah waaw man Ibn Sa'id xaw ma ne déet yow léegi rek saa bu ñuy tàmbali téere bi lan la ñuy wax ah nga ne waaw man kay sama xel xaw naa dem ci moom man est-ce que du est-ce que du du du al-Yadaali mi daal Daymaani mi ma ne la moom la ah waaw parce que Ibn Sa'id la maamam mooy Sa'id nan la tuddoon Muhammad ibn al-Mukhtar ibn Muhammad boobu mooy Sa'id ad-Daymani voilà moom la mooy al imaam al-Yadali ca maam jala ko askanaleel fii moo tax mu ne comme ni ko waxe al fatal fatinu cam sa nga xamante ne moom la xelam sell ah gu muus ga ta xellu lenn ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ajaaba tontu na xiina xiilaa bañ ko laajee bañ ko nee bi ma arafta moo ana nan nga xame rabbaka sa borom nan nga ràññeewe sa borom nan nga xame sa borom aljalila mi nga xam ne moom moo màgg moo léegi nag mu tontu ne leen man ni ma ko xame lahu ni ma ko xame mooy bi naqdiya jami'a ma tara damaa fecci lépp li nga xam ne day gaaral min al azaimi ci ay dogu yoo xam ne moom laay am man dama koo fecc ba mu set wecc bàyyi nekkati di am dara lu may tànn ka bëgg ginnaaw bëgg ba li nga xam ne borom bi tabaaraka wa taala ay nam ay bëgg-bëgg ma ki dogalam man daal sawaay noonu laa xamee sama borom suñu sëriñ bi ne kon nag tafakkar xalaatal tal faraa bu ko defee nga tuufu nga daal di nga daal di gañe waaw loolu mooy la xam nga al imam kii nu mu tudd ibnu ataillah as-Sakandari waxoon naa la bokk na ci téere yi mu bind yu am solo yi ah tarku euh, kii nu mu tudd isqaatu tadbir euh, isqaatu tadbir euh, non non non am na lu jiitu bi muy wax fii isqaatu tadbir at tanwiir fii isqaati tadbiir voilà foog naa noonu la tudd téere la boo wax bu ama am solo boobu di wax ci nit ki jaam bi ni nga war a bàyyi yow ci dogal yàlla ak bëgg ak namm namm yàlla ak nguurug yàlla gi nga ne fi naan yow da ngay jéem a bëggal sa bopp waaw alors que yow say namm namm ak lépp warul a nekk lu dul li nga xam ne moo neex borom bi tabaaraka wa waaw ki dem nag ba mel noonu kooku day far moom day nekk rabbaani ko ju borom bi lépp lu mu bëgg borom bee ko bëgg lépp lu mu bañ borom bee ko bañ loolu moo tax sëriñ bii ci boppam radiyallahu anhu Cheikh Ahmadul Xadim doon wax naan maa naan bi muy wax naan wamaa yaa baahu abaahu wamaa abaahu yaa baahu voilà parce que foofu la tolloon voilà mooy du ay nelaw koy may de ay topp sunnaay yonent bi alei satu salaam ak alquran mim naan man lépp loo xam ne lu ma bëgg lu mu bañ moom yonent bi alei satu salaam ma bañ ko lu ma bañ lu ma bëgg mu bëgg lu ma bañ mu bañ ko lu ma bëgg mu bëgg ko wala lu ma bañ mu bañ ko waaw kon loolu nag foofu la mooy ginnaaw bi nga yow da ngay génn te loolu sikkar si nga doon def ci laa xawla ci laa xawla wala quwwata illa billah loolu lay indi laa xawla amul pexe wala quwwa amul kattan mooy da ngay dàq sa pexe ak say kattan ak sa lépp illaa billaa lu dul ci borom bi tabaaraka wa taala kooku foofu ngay xamee sa borom sa borom dina la defal loo xam ne fa nga koy ràññeewee di ko xamee ci mbir yi ah kon nag mu ne kon tafakkar fàttalakul tazfara bu ko defee nga tuufu ci ana nag ci lan la ñuy xalaat comme ko waxoon nañ la bu xalaat ci borom bi tabaaraka wa taala nekk nekkam nga loolu moom manu la nekk parce que xel yeeg xol yeeg lépp dañoo dañoo nekk ci mooy manuñ koo peeg te dañu leen a réer waaw. waaw moo tax yonent waaye saa saa bañ ko laajee ci wàllu yàlla fan la ne woon mu ne moom ci ci ci ak ci ak fi ama waaw laata muy bind asamaan yeeg suuf yeeg yooyu mu ne mooy ci ci.